kon ci suñu jotaa bii ñu génn ñu ngi woon ci juróom ñaar juróom ñaareelu laaya bi fi nga xam ne siñu suñu boroom doon tudd ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi nga xam ne nee dëgg-dëgg ñoom ñoo ñu texe di leen li limal li nga xam ne mooy seen jikko yi ñu ngi woon ci ñeenteelu jikko bi nga xamante ne nee na ñoom dañuy wattu seen pëy yi lu dul ci seen soxna yi mooy ne ñoom moom ñoo seen soxna yi moom mën nañ fa amee bànneex li jëm ci wàllu sëy ak ñi nga xamante ni nii ñoom la seen ndejoor yi moom ci seen jaam yu jigéen yi mu ne ñu kenn du leen ŋàññ famanib taxa mu ne nag koo xam ne sàkku na wara zalika mooy bànneexu day ci ginnaaw lii ma fi tudd nii fa ulaayika gaayoo yële humul aaduna ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo génn dépassé borne yi daal di dépassé li nga xam ne mooy dëxëy lii borom bi teg lii nii xam nga gisoon nañu alaaya bu mel nii fi nga xam ne fi rek ñëwoon ci suuratul maarij ba mu doon wax ñi nga xam ne ñoom ñoo mucc ci li nga xamante ne mooy haluwaa góogale nga xam ne ci lañ ci lañu mooñaale ki nga xam ne mooy doomu aadama bi loolu gisoon nañu laaya bu mel nii mais taxawuñu ci woon mooy ne léegi nag fii nga xam ne fa man ibtaxa wara azalik mooy lépp loo xamante ne nii mooy sàkku bànneexu sëy ci leneen lu wuteeg lii borom bi wax koo xam ne ku am soxna la ku bëgg am bànneexu sëy nooy def da ngay wuti soxna wala boog nga dem boo dee temps yi jaam di am boo amee jaam bu jigéen baax na waaye yii moom bu amul mooy boo ko foo ko ute feneen rek yaa ngi def lu xaraam ñooñ la borom bi ne humul aadun lool moo tax boroom xam-xam yi di jamaahirul ulama te tamit wax la boo xamante ne mooy madhabu bu ñu waxee ci madahibul arbaa muy madhabu imam abu hanifa an-Nu'maan rahmatullahi alayhi ak ki nga xam ne mooy imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i wax la tamit bu ñu jëlee ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal nekk sëriñu ki nga xamante ne nii mooy Hanbali yi rahmatullahi alayhim ñoom ñépp dañu ne li nga xam ne mooy jul jildu Umayra loolu la ko arab yi woowe mooy mballu mballu di masturbation loolu dafa xaraam loolu noonu dafa xaraam ci benn wax que ne ndax si suñu borom bi muy tudd bànneexu sëy fu ko nit mën a amee dafa tudd li nga xamante ne nii tudd na li nga xam ne fa la mën a nekk kon mu ne ku wees ut bànneex bi feneen fu dul lii lu wute lii nii soxna walla nga am jàmbu jigéen mooy ne yow kooku yow yaay ki dépassé bor mi borom bi teg kon kooku mooy ku ko ute feneen rek ci mballu loolu la wolof di woowe mballu kooku moom li mu def xaraam na léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw li gën a dëgër ndax laay bi da ko leeral waaye ñu jële beneen wax boo xam ne siiw na ci al imaamu ahmad ibnu muhammad radiyallahu taala anhu wa ardah mu ne waaye loolu saa dépend mooy ne bu dee waa ji daa nekk ci darura loo xamante ne nii bu ko deful nii moom man naa tabbi ci njaaloo waa ji bu ko deful bu mballuwul mooy bu masturbé wu léegi nii boo moywul man na fee njaaloo léegi kooku moom mooy dañ koy permettre loolu ci kaw loolu kese loolu la imaam Ahmad di wax waaye waxul ne da koo joyal noonu rek comme ni ko ñenn ñi di nettalee këne moom da koo doga da ne dagan na ci noonu rek déedéet déedéet ne mbir mi mooy comme loo xamante ne rek boo darura bu xewee moom kooku moom mu def loolu moo gën ndax loolu da koy préserver te loolu dafa dugg rek comme ni niñ ko xamee te loolu moom ah, <coughs> ci usulu madhabu fi eh, non hanbali yi naka noonu surtout maliki yi xanaabila yi rahmatullahi alayhim muy sabdu zaria mooy li nga xamante ne lépp loo xam ne day jëmee ci lu ñaaw ci lu bon ñu tëj bunt boo bële mooy ne comme que dafa gis ne ñoom jamono joo xam ne waa ji bu deful loolu te mu tàbbi ci njaaloo léegi naa quelques minutes wala yooyu moom na deflee yem ci moom ba du mën a àgg ci lële ci loolu li la ko al imaam Ahmad ibnu Muhammad rahmatullah alayhi di wax waaye kantaal yi waaja doon wax mooy waykatu arab boo bële naan ida xalalta bi waadin la anisa bihi faj li do mayrata la da wala xaraju kooku moom li mu wax mooy demewul noonu <laughs> mu ne ida xalalta bi waadin boo wéetee ci benn benn benn benn xur woo xam ne nga dem foo xamante ne sa waay àndoo faak sa soxna àndoo faak sa jaam bu jigéen boo amoon waaye boo amee daal loolu daal mooy ma ne boo yow daal ci mu gën a simple daal faj lit waaw umayrata ñoom ñoom jël jaddu Umayra lañ ko doon woowe mooy loolu lañ doon woowe mballu noonu lañ ko doon woowe moom arab yi mu daal yow daal fii mu ne mooy defal loolu lële amul benn ngaañ gu ci ne laa amul genn ngaañ ci wàllu santé waaye walla xarajut amul benn problème bu ci fekk dañ naan ko ah fii daawut wa loolu ci boppam day day wàññi ngóora te en plus mooy bàkkaar la ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër lu dul waxu imaam Ahmad bi mu wax nag loolu jar naa bàyyi xel ci wàllu darura wallahu ta'ala a'lam kon suñu borom ginnaaw ñeenteelu kon li nga xamante ne mooy seen jukko bi mu wax ñi ñi nga xam ne ñoo texe dëgg-dëgg ci way ngëm yàlla yi mu ñëw ne ba léegi bokk na ci seen si li nga xam ne mooy seen jikko yi ci juróom bi ak fukk bi non juróom ñeenteel bi mu ne wala mu ne wala non juróom juróom ñett bi mu ne diina ba léegi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii walladina yi bokkul ne ak ñi nga xam ne déedéet mooy même ñin ñi yàlla yi ñooy ñi nga xam ne ñoom ba léegi walladina hum ñoom ñooy ñi nga xam ne ba léegi li amaanaatihim mooy gis nga seen kóllëre yi nga xam ne moom lañ jël te bi ci gën a màgg wa ahdihim ak seen yi nga xam ne contrat yi nga xam ne moom lañ signé te bi ci gën a màgg mooy bi ñu am seen diggante nag seen boroom war koo jaamu te duñu ko bokkaalee dara ba mu leen di wax alastu bi rabbikum comme ñu koy gisee ci saar yi ci kaw alastu bi rabbikum xaalu balaa bi ñu moroom ñu boroom azza wa jalla daal di bind jaam yi laata ngir alamul arwaax ne leen alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen boroom bi nga xam ne man dong ngeen war a jaamu te du ngeen ma bokkaaleeg dara ñépp ne balaa loolu contrat la boo xamante ne nii jullit bu ne nit ko ne mbindeef mu ne ak yéeféer bu ne loolu da nga koo am sa gàllu dafa gàllu sa loos nga war koo doxe yooyu ñoo ñi gën rëy boo nekkee jullit gis nga li nga war a doxal yi boroom bi teg saw loos farataal ko ci yow yooyu ginnaaw yooyu nag mooy képp nag koo xam ne kóllëre googu kóllëre julli jot nga def ko yow sa yoon newu ci la kóllëre azaka joxe nga jot nga man ko defoo ko kóllëre woor ramadan jot defoo ko kóllëre leneen ak yooyu noonu nga xam ne ak dem aji boo ko manee defoo ko kooku ma bu ko dul def bul xaar ci yeneen yi mu koy maxal voilà kooku moom fani si waaha adya comme li Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxoon ne képp koo xam ne day sàggane julli xamal ne lu gën a suufe julli moom la gën a sàggane moo taxit loo ci gis ñun suñu réew yi nga xamante ne nii kenn du jox kenn rendez-vous mu respecté ko presque loolu boo gisee ku ko respecté yow dangay ngay waaru mais kii moom fan la jógee est-ce que xanaa bokkul ci nit ñi ndekete yoo ci nit ñi la mais daa fekk boo ko seetloo waajooju noonu day respecté li nga xamante ne nii mooy ay julleem seetal la def ak ñoom kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy kóllëre gi gën a rëy mooy borom bi gàll ci loos wi ngir loosu jaam bu ne nga war koo jaamu te doo ko bokkaale lenn nekk ci lislaam bi jëlee ko comme ni nga xamante ni wala lu xaw a mel ni ni ko saxaaba yi radiyallahu anhum ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam téye woon noonu nële noonu nga war a nekke loolu mooy kóllëre gi gën a rëy nga xam ne raaxu na dañ koy sàmmanteel waaye boo génnee foofu nag kóllëre yi ñu seen digganteeg nit ñi yooyu dañ koy sàmmanteel amul ay koy rendez-vous wolof laak kaddu wolof laak ñoom bu leen gëm fekk gisoo déedéet loolu lu ñaaw la ci jullit loolu moom dafa nekk loo xam ne aar rëy ta safara la moo ci nga xamante ni bu dee ne ca xol waaja bu dee ne moom koy xalaat la kon nag mu ngi noonu kóllëre yi même bu dee yéeféer nga am ak moom kóllëre da nga ko moom dañ koy sàmmonteel de walla diina seen beneen jukko muy juróom benneelu la jikko bi mu ne hum ñoom ba léegi mooy ñi nga xam ne ba léegi ñoom ala salawatihim ca seen julli yi gis nga de ni mu amee solo moom lu ko ubbee moom la ko tëjee comme te suratul maari moom la ko ubbee woon moom la ko tëjee woon allahu akbar moo tax wallahi sàgg na julli moom catastrophe la moom catastrophe la moo tax li ci yonent mi alayhi wassalaam wax doy na sëkk te ñu wow gisoon ci yenn yu bari ci yi nga xam ne jataay yi wees walillahi alhamdu wal minna mu ne walladina ñoom ñooy ñi nga xam ne te ba léegi hum ñoom ala salawaatihim ci seen julli yi seen julli farata yi yu na dañ koy wottu di ko defe ni nga xamante ni ca charte ya condition ya mu laaj ca waxtu ya ak lépp loo xam ne moom la laaj dañ koy def suñu boroom nag ne ulaayika tëj na mbir mi mooy jikko yaa ngoongu de ku bëgg rek ku bëgg a texe melal ni njikko yii kooku mooy way ngëm yàlla dëgg-dëgg borom bee la garantil na la texe nga moo tax bu fi kenn nekk naan kenn xamul kuy dem àjjana bañ a xam borom bi mu ne ñee ku mel nii àjjana la jëm lan ngeen bëgg ñu wax ñu wax le contraire kenn du fi wax lu wuteeg loolu dañ naan ku mel nii ñun daal dañ naan borom bee na ñoo ku mel nii lan moo tax yonente baagante bëgg jàkke yi nga xam ne foo ko gis mu ngi dem ci jàkke yi mu ne kooko seedeel leen ko ngëm yàlla est dañ naan voilà buñ gisee malgré tout ça quand même duñu seede dañ naan dañuy seede kay dañ bañ a seede yonente alei satu ko wax dañu koy seede te loolu mooy li nga xamante ne mooy li jaadu kon képp ko mel ni yu gis ko njort gi ñu am te loolu mooy li nga xam ne moom lañu boroom bi wax fii dañ naan ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy dëgg dëgg ñu texalee kon nag suñu boroom ne gaayoo yële ulaayika gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yi ñooy incarné hum ñoom alwaarisuun ñooy ñi nga xam ñoom ñooy donn ñooy lan lañuy donn mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yarisuunal firdawsa ñoom ñooy donn ajjana du kawe ja di firdaws hum ñoom fiihaa xaaliduuna fa la ñuy sax kon nag firdaws ñoom lañuy ñuy donn ñi mel nii mooy seen seen dëkkuwaay ëllëg mooy firdawsil ala fi nga xamante ne du ko tëb rek ne man maa nga firdawsi de déedéet moo tax hadith bi nekk ci sahih imaamu muslim naka noonu sahih imaamul buxaari yi tam mu ngi ci nga xam ne mooy hadith suraaqa euh, euh, kii xaarisa ibnu suraaqa benn saxaaba la boo xam ne jeune la woon radiyallahu anhu demoon Badar fekk moo bokk na ci njëkk a faat ndax benn flèche fer bi moo ko dal mu daal di faatu comme ni ko Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa ne nettalee nee na nag bi nga xam ne ci la xare bi jeex yaayam nag daal di ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow de xam nga ne umpale woowu fi nga xam ne noonu la xaarisa sama doom ji ni mu mag fi mu ma toll woon man nag damaa bëgg a xam man yaayam fan la nekk bu dee àjjana la jëm ma daal di muñ bu dee nag feneen fa la jëm ah borom bi dina xam man li may def mooy ci ay yuuxoo ki yaxaw lu ne dinaa ko yaxaw fu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ahabilt ne ko waa yow xanaa yow sa xel mi dafa dafa mooy fitna gi la dal musiba gi la dal mooy sa doom di nga xam ne ni nga ko soppe woon moo faatu loolu moo tax nga tàggoo ak sam xel wal nga ne lan benn ajjana ban ajjana moom ay ajjana yu bari la jëm a innaha jinaan ay ajjana yu bari wa inna ibnaka qad asaaba al firdaws al a'la te ne ko sa doom di sa gi te ibnu Suraaqa moom sa doom ji waaye ajjana ja gën a kawe ajjanal firdawsi mooy boobu fa la nekk am na nag yeneeni kii est-ce que firdawsi moo gën a kawe ci lu ñu doyal yooyu ay wax la yoo xamante ne nii ay masala yoo xamante ne nii du suñu fii de du suñu li nga xamante ne nii mooy suñu sujet fii en tout cas ñii daal la borom bi ne ñoom na ñoom ñooy donn ndax ajjana yi nit ki yoo gisee alquran danaan la ajjana yi dañ koo donn ndax yonent mi alayhi salaam Abu Hurayra radiyallahu anhu que ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne jaam bu ne suñu borom ba mu ko bindee da koo bindal place ajjana ak safara léegi nag képp koo xam ne ajjana nga jëm mooy sa place a ba la borom bi bindaloon léegi képp ku dem safara nag nga dem foofu mooy place ba nga waroon am ajjana mooy ñi gëm yàlla war a dem ajjana ñoom ñoo koy doon ajjana yooyu mooy ajjana yu ñuy doon mu am yeneen ajjana yoo xam ne nit ki li mu jëf la day jëf moo tax ma bima kuntum ta'malun ak yoo xam ne ci ngëneelu yàlla keese